maa antum yéenay ñan mooy man antum rek ah xaalu ñu ne ko naxnu unaasun min al arab rakibna fi safinatin baxriya fa saadafna al baxra xiina agtalam fa laciba bina al mawju shahran summa arfa'na ila jaziratika haadihi fa jalasna fi aqrubiha ah fa daxalna aljazira fa laqiyatna dabbatun ahlab kathiru ash-sha'ri la yudra ma qubuluhu min duburihi min kathrati ash-sha'r fa qulna waylaki ma anta fa qaalat ana aljassasa qulna wa ma aljassasa qaalat i'midu ila hadha ar-rajuli fi ad-dayr fa innahu ila khabarikum bil ashwaq fa aqbalna ilayka sir'an wa fazi'na minha walam man an takuna shaytaana waaw ah. mu laaj Tamim ad-Dari ak mbokkam yi trente personnes mi laxmin wa judan ne leen nag bi mu leen ne yéenay ñan man dinaa leen wax maay kan waaye yéen wax leen ma yéenay ñan ñoo ko nahnu unaasun min al ñun de ay góor lañu yoo xamante ne yonent mi alayhi mooy nettali li ko dinaa Tamim nettali kon Seydina Tamim dafa ñëw dugg ci yonent malay alayhi salaatu salaam gisee ak moom jaayanteeg moom tuub nettali ko nag histoire bu garaaw boo xam ne moom da koo dund ak ay mbokkam yonent mi alayhi salaatu salaam woote génn woote wu ñépp ñëw moo ngi ci kaw minbar bi moom alayhi salaatu salaam di nettali li ko Seydina Tamim mii toog nettali. nee na ñu ne ko ñun de nahnu unaasun minal arab ñun de ay góor lañu yoo xam ne ci arab yi lañ bokk dañoo waroon nag ab benn gaal ah gaal gi nag géej gi daldi ñuy daldi ñuy baaje ba nga xamante ni ca la sàmbaraa ca la yëngu vague yi fowe ñu mooy daal jàpp te ñu objet mooy daal moom mooy ñun amatuñ ci woon benn mémise vague yi daal fu ñu yóbbu woon ñu dem nee nag ci lañu teere échoué fi nga xamante ne mooy ci seen île bii fa ñu toogee ci fa gën a jege ci jag ci ci suñu gaal gi bi mu teeree nee ci lañ dugg nag ñu ne ko ci lañ dugg ci sa île bii ñu dajeeg nag benn animal boo xam ne bu bari karaw la xamuñu ana lan mooy kanam gi gannaaw gi xam ne wuñu ko ndax karaw gu bari ñu ne ko way la ki toskare ñeel na la maa anti yow yaay kan mu ne man maay jasaasa ñu ne ko luy jasaasa mu ne ñu dem leen toncu wuñu de mu ne ñu dem leen ci fee ci bâtiment bële ci biir euh, kii bii biir euh, kii euh, île bii mu ngeen duggee ba ci biir di ngeen fa gis benn tabax bu rëy am na góor goo xam ne ku sopp am seen xabaar la nee na ñu daal di ñëw nu ñu gën a gaaw bi ñu ñëwee nag agsi nii fii nii dañoo tiit ndax ñun amuñu benn kóolute amuñu benn sécurité que ne yow mii di wax ak ñun yow mii ñu yeew ba nga ne ngodd antakuuna shaytaane ñun dañoo ragal ne yow mii shaytaane nga fa qaala dajjaal nag ne leen axbiruuni an naxli baysaan baysaan ne léegi ginnaaw bi ngeen ma waxee lool kon yéen xam naa fan ngeen bokk mooy ay arab ngeen te tamit wax ngeen ma li leen fi indi li tax ngeen ñëw fi du seen coobare waaye vague yee leen fowe moo leen mal ma malmené ba indi leen ngeen échoué ci sama fii baax na waaye léegi am naa beneen laaj axbiruni an naxli baysaan nettali leen ma xabaare leen ma comme que ci arab yi ngeen bokk ca tàndarmay Sham ya ci xariyatu mooy Naxl sa tàndarmay foo fële village yoo boo ci Sham waa Sham benn village la bu nekk Sham net wax leen ma foofu nan la deme tàndarmaya sorewul Palestine ak yooyu hein léegi ñu ne ko an ay sha'niha tastaxbir ñu ne ko mais lan moo tax ngay laaj euh, information wu baysaan lan mooy problème bi oui lan nga ci soxlaa xam yow xaala mu ne as'alukum an naxliha hal yuthmir li ma leen di laaj te bëgg koo xam mooy est-ce que garabu tàndarmay baysaam ya foo fële ca village boo bële ca Sham est-ce que ñor na wala déet waaw xol naa ñu ne ko naam waaw waaw loolu moom am na mooy ñor dangaa bëgg a xam ñor na waaw koof kay fu baax la te bari ay tàndarma moom te tàndarma yu yu yu joxe rendement la biñ ko waxee lool mu ne amaa mu kontaan eh, dajjaal ne amaa innahu hmm, yuusu ko an tusmir waaw mu ne dëgg-dëgg léegi mu ñor waaw li ngeen kon yéen li ngeen ma xabaare wax ngeen dëgg moom kon léegi mu ñor waaw non ñoom ñoo ne ko naam ah ñoo ne ko waaw moom mu ne leen kon leen léegi mu ñor kon léegi mu ñor kon yiin li ngeen wax loolu day wan ne kon mooy mu ñor na wala léegi mu ñor daal. gaa yi nu ne leen axbiruni an buhayratu tabariya mu ne leen ginnaaw bi ngeen ma laajee ci bi ngeen ma tontoo ci lii damaa bëgg ngeen tontu ma ci beneen affaire eh, mooy eh, Buhayra mooy benn lakk benn liñ naan bras de mer Buhayratu Tabariya di Tabariya hein parce que Buhayra tasghiru bahra la mooy géej gu ndaw bras de mer bi nekk Tabariya nga xam ne ci Ordon foo fële ca Jordanis foo ci Sham fala dama bëggoon ngeen wax ma ci xabaaru bras de mer boo bële nee na xul naa an ay sha'niha tastaxbir ñu ne ko mais ci mbiru lan ci géej googu ngay laaj mu ne leen hal mu ne leen est-ce que am na ndox waaw est-ce que foofu am na ndox ne <laughs> ko mais bien sûr hiya kathiratul ma'i hein ah non attends fi ma jóge sànq j'ai mal lu biñ biñ leen ne pardon nañ reprendre tuuti ci kaw bimu leen ne euh, laaj leen ma mooy bi mu leen laajee ne ni xabaar leen ma ci Naxla Baysaan ci tàndar may baysaan yi ñu ne ko ñor na dane waxul na yuushiku an tusmir an laa yusmir la wax xaala dane amaa waawee inna hoo waaw amaa inna hoo dëgg-dëgg hein wala inna hoo gis ngeen boo yeede lii ngeen ma wax yuushiku an laa tusmir léegi rek dootul ñorati ñor na ngeen ma wax baysaan tàndarma ya mais dootul demee ci noonu loolu maa leen ko wax dem leen ba ci kanam rek ni muy verte foofu yépp dootul melati noonu léegi nag après lool ci la leen laaj ne leen maa ngi leen di laaj ci ndoxum Tabariya géej goog bras boo bële est-ce que am na ndox ñu ne ko waaw ndox mu baree fa ne mu ne amaa inna ma aha ko am yazhab ma ne amaa maa ngi leen di wax ne gis ngeen ndoxam moomu ngeen naan bari na léegi rekk mu daldi ñiis ndox dootu fa am hein xaala ginnaaw loolu mu ne leen axbiruni an ayni sughar mu ne leen nag dama bëggoon ngeen xabaar ma tamit ci ndox ma nga xamante ne nii ci Zughar la ne benn dëkk la bu siiw foo fële ca Shaam waaw dama bëggoon nag ngeen daldi may xabaar ci ndox moomale ci bëtu ndox boobale ñu ne ko ñoom tamit ne ko an ay sha'niha tastaxbir ana lan ci mbiru ndox moomale zuxar boobu ngay laaj loo ciy laaj ana ci lan ngay laaj mu ne an hal fil ayni ma'un est-ce que bëtu ndox boobu nga xam ne ballu source d'eau la woon est-ce que source d'eau ba mu ngi fay des di am ndox ba léegi wa hal yazra'u ahluha est-ce que source ndox boo bële bëtu ndox boo bële ña fa dëkke foofu la ca Sham ca Zughar est-ce que ñu ñu nga fay bay di ko utiliser waaw bi maa il ayni hal yazra'u ahluha bi maa il ayni est-ce que ay ñoñam ñu ngay bay ah di def culture di di di def ay culture ay maraîchage ak yooyu di ko def di jële ndox foofale di ko tànk ci aynu zughar loolu laa bëgg a xam qul naa na am ñu ne ko waaw ñoom ñoom ay kii lañu ay fallaaxiyun lañ ay ay ay ay cultivateur lañu fa qulna tamim nee na ñu ne ko naam hiya kathiratul ma wa ahluha yazra'una min ma'iha ñu ne ko waaw foofu moom fu bari ndox la fi ngay laaj fu bari ndox foofu source d'eau la boo xam ne daanaka dangay ngay foog ni c'est intarissable du du ngis mukk te ay ñoñ ña fa dëkk lool moo tax ñu mën a bay ndax ci ndox ma la utilise ngir di bay xaala mu ne leen axbiruuni an nabiyil ummiyiin biñ ko laajee yi yépp bi leen laajee yépp ñu tontu ko mu ne leen léegi nag axbiruuni an nabiyil ummiyiin léegi xabaare leen ma dama bëggoon am ay information ci yonent ñi nga xam ne ay illettré lañ waaw an nabiyul bi nga xam ne jàngul te arab yi xamewuñ leen bind njàng contrairement ak ahlul kitaab minal yahuudi wan nasaara ak yeneen kii kii cyrillique yéeg syriani yeeg yeneen dëkk yi ne woon Babylone contrairement ak ñoom ak perse yi nga xam dañ doon bind arab yi xamewuñ leen woon loolu ci waaye am na ci ñoom ñu doon bind kii comme ñoom Seydina Waraqa radiyallahu anhu mu ne nag léegi dama bëgg ngeen xabaare ma ginnaaw bi ngeen ma joxee xabaar yi nga xam ne yii ay kii naturel la mooy laaj na leen ci mbiru naturel wàllu géej yi ndox yi dëkk yi la fay xew changement ci wàllu climat beeg yu mel noonu ak nan la demee taw yaag ndox yaag yooyu nan la demee ñu nettali ko ci yooyu yépp wax ko yooyu yépp hein léegi nag muy laaj li nga xam ne lii lépp it bu dee nii la mooy il faut am na loo xam ne man soxla naa ko mu ne leen xabaar leen ma ci yonent bi nga xam ne mooy yonentam ñi jàngul illettré yi muy arab yi maa faala ana lan la def moom mooy est-ce que am na yonent bu feeñ walla boo xam ne arab la bu ñu yónni ci arab yi est-ce am na walla déet maa faala mooy bu ñu yónni ci arab yi ibtidaan walil aalamiina ñi ci des walil walil walil hmm? saa'iril aalamiina tabaan waaw ñu topp ci ñoom ñépp après arab yi maa faala ana lan la def moom est-ce que feeñ na am na yonent bu ñuy wax ci ummiyuuna yi ci arab yi xaalu nee ñun ñu ne ko qad xaraja min makkata wa nazala yasriba ñu ne dajjal ñoom nag xamaguñ kan la xamaguñ kan la moo tax ar rajul la ñuy wax te ñoom ba léegi liñ ko wax sànq neen yow dañoo ragal ne yow seytaane nga waaw yow mii foog nañ ne yaay seytaane ab seytaane nga bu toog bu jigéen bu toog <laughs> xam nañ ne góor la waa ñu ngi ko naan seytaane waaw yow seytaane lañu foog ne yow waa euh, moom mu laaj leen ay laajam ba pare biñ ko nee si mum leen ne axbiruni an nabiyil ummiyin maa faal xabaar leen ma ci yonentab ñi nga xam ne jànguñu ay illettré lañ ci arab yi maa faala ana lan la def lan mooy ay mbiram nee na bi ñu ko bi mu ñu laajee loolu xul naa ñu ne ko ah ne ko moom wàcc na kii Makka la feeñ xaraja min Makkata waaw moom feeñ na Makka la fa la feeñ fa la newoon di woote. wa nazala Yasrib a ginnaaw ga mu jóge foofu dem Yasrib instant bi Yasrib la ne fa la gàddaay ah qaala waa ji ne leen aqaatalahu al arabu mu ne leen est-ce que arab yooyu mu mu feeñ ci ñoom xeex nañoo moom wala déet xul naa ñu ne ko naam waaw xeex nañoo moom kay xare nañoo moom <laughs> parce que xare yooyu dafa siiwoon Quraysh ndax mu ginoon a mag ci tribus arab yi ñoo yoroon Makka te nit ñi dañuy ñëw Makka tous les ans ngir agsi ci arab yi ku nekk Shaam ak ka nekk Yaman ak ka nekk côté fële ca Perse ak ñépp a fi yoon ñëw di agsi mooy lu xew Makka rek dañ koy xam te dañ leena fonkoon ndax loolu xam ne ñoom ñooy surtout Seydina Ibrahim direct yi nga xam ne ñoo fa ne moo tax xabaar yi da doon da doon dem ci arab yépp moo tax ñu ne ko waaw xare na ak ñoom kay arab yi kay xare nañoo ak moom qaala mu ne leen nag waa ji ne leen kayfa sanaa bihim mooy xare ba bu doon xeex ak ñoom nan la def ak ñoom nu mu mujje nee na fa axbarnaahu ñu xabaar ko annahu qad dahara ala man yalihi min al arabi wa ata'u nee na ñu ne ko ñun daal xabaar yi ñu mujjee am ci moom parce que ñoom ñii dañoo sor yonent mi alayhi salaatu bu dee pas tellement parce que côté Sham ñoom ñoo gën a jege yonent mi alayhi salaatu salaam ñu nekk Perse arab ya jege Perse ñu ne ko ñun daal liñ ci xam mooy ne noot na ñi nga xam ne ñoo ko jege woon ci arab yi mooy arab yi tribus arab yi ko jege woon yépp noot na leen wa ata'uhu ba topp nañ leen topp nañ ko léegi waaw ndax gis nga moom la neuf la fa agsi Seydina Tamim jóge ca fële ca Sham léegi nag mu ne bi bi leen waa ji waxee loolu bi ñoom bi ñu tontoo loolu qaala waa ji ne leen xad kaana daalika waa ji mel ni tontu bi daf koo jële kaw mooy xaarewu ko woon tellement dafa bi mu ne leen lii ngeen wax am na mooy xare nañoo moom ba moom mu gañe leen nit ñi topp ko arab yi topp ko qul naa naam ñu ne ko waaw ama inna daaka qul naa naam ñu ne ko waaw qaala moom mu waa ji ne ama inna daaka ah, <laughs> baax na ne leen ñoom de mooy topp ko de xayrun lahum moo gën ci ñoom ñooñ doon xeex moom topp ko moo gën ci ñoom xayrun lahum an yuti'uhu topp ko <laughs> moo gën ci ñoom léegi nag waa ji pare na ci ay laajam ndax am na information yi ko taxoon a jóg ak li soxla woon parce que jassaasaam bi problème mooy moom mënu la génn île bi pour l'instant ñoom ñépp lañ fi tëj moom nag mooy nekk ca côté tafes ga di xool est-ce que amul lu jege ngir mu am ci moom information ngir man koo yónnee kilifaam gi ne ci biir te ñu yeew ko <laughs> léegi nag euh, moom bi amee ñi occasion bu toll nii mu gis ñoo xam ne ci arab yi mu ne xaaral ma laaj leen ma laaj leen ñoom tontu nañ ma li ma soxla lépp am naa ko ginnaaw gi mu neen euh, wa inni muxbirukum nii mu ne leen nag léegi ginnaaw ba ngeen paree hein ba ngeen paree léegi nag man maa ngi leen di xabaare nag maay kan sama bopp xaar leen ma xabaare leen man maay kan waaw mu ne leen mu ne leen ana almasiix man maay almasiix ban masiix <laughs> man maay almasiix ana almasiix man maay almasiix waaw parce que moom benn bëtam dañ koo effacé waaw moo tax ab patt la walla benn bët bi du gis dafa weex du gis benn bi lay gise waaw te tamit fu ne dina ko wër teg fa tànkam ci àddina bi ci yàq ba mu des Medina ak ah, ah, Makka ak Medina mu ne leen man nag ma présenté wu leen wax leen man maay almasiix mu ne wa inni uushiku an yuudana lii fi lxuruuji fa axruja fa asiira fi l ardi fala adaa qaryatan illaa habattuhaa fi arbaina layla mu ne leen nag bu ngeen ma xamul may almasiix te nag léegi rek ñoo yàggatul in information yi ngeen ma jox ci laa xam ne kon man léegi ñu digal ma ma génn kon mooy moom ci ndigal digal ko fa ba mooy ndigalu borom bi subhaanahu wa taala moo ko fa tënk bàyyi ko foofu waaw yàkkamteeg ku yàkkamti du tax mu génn moom almasiixu dajjaal <laughs> mu ne leen man léegi ma génn selon information yi ngeen ma jox léegi ñu jox ma ndigal yuusiku an yuzana yi fil xuruj ci ma génn fa axruju fa axruja bu ko defee ma génn fa asiira fil ard dinaa dox nag sama tànk bi dinaa dox ci kaw suuf dinaa dem ci kaw suuf falaa ada duma bàyyi xaryatan benn dëkk amul benn dëkk benn village boo xamante ne amul benn dëkk boo xam ne illaa habatuha lu dul ne hmm? dinaa fa teg sama tànk dinaa fa dem lool moo tax almasiix waaw loolu la mooy tànkam dina laal fépp ci suuf si waaw ndax day wër di def siyaaxa ci gaaw gu mu gaaw ak gaaw gu muy romb foofu ci ci ban durée ngay def loolu mu ne fii arbaina layla ci quarante jours gu guddi quarante guddi ci laay wëre àddina ndar këpp waaw waaw gaaw na nit kuy koo xam ne day dox ànd ak dere ay am mbooloo ga Afrique tout Afrique mu mu def ko Australie Asie Europe ak euh, fépp mu jaar fa Amérique fu ne mu jaar fa continent yi ci quarante jours laa koy def waaw fépp ngay dem fépp mu ne ghayra makkata wa tayba fa huma muharramataani alayya kiltaahuma kullama aradtu an adxula waahidatan aw waaxidan minhuma istaqbalani malakun bi yadihi bi yadihi sayfu soltan yasudduni anha waaw waaw oh. nee na naa dem fépp ci kaw suuf ba mu des Makka Allah ghayra makkata ba mu des dëkk bi ñu naan Makka boobu moom interdire nañ ma ko te malgré liñ ma ko interdire dinaa fa def ay pexe ngir di fa dugg wa tayba ak tayba ak tayba mu bokk ci turu madinatul munawwara yi ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam lu tax manoo fa dugg mel ni dañ ko ne lu tax mu ne ndax ñoom ñaar fahuma muharramataani alay ndax Makka Medina dañ ma faa xaraamal man dañ ma faa tere ma fay dugg ndax kiltaahuma bu ci nekk ci ñaari dëkk yi ma leen wax muy Makka ak Medina di Tayba day am ay ay malaaka yoo xam ne ñoo fay ne kullama aradtu an adxula waahidatan saa malgré dañ ma ko tere ma dugg fa mais dinaa fexe def ay pexe ngir dugg fa quand même mais saa bu ma fanaree dugg rek benn ci ñoom ñaar istaqbalani malakun bi yadihi sayfu salta nee na am malaaka moo may jublu ut si ma yor jaasi yor ci loxoom jaasi ma xam ne moom boo bu may dajeeg moom di faatu bu mu ko dóoree mooy yàqu naa moo tax saa bu ma naree dugg Makka wala Medina am na malaaka boo xam ne moom laay dajeel mu yor jaasi loolu mooy tax ma retourné seeti feneen waaw nga xam ne soltan day mooy day génne jaasi yi ci mbaram téye ko xàcc ma daw waaw yasudduni anha moom moo may tere ma dugg ci dëkk yooyu le mooy dox sama digganteeg ma dugg fa sinon dinaa dugg fépp moo tax masiixu dajjaal ku toog nag naan ma sama dëkk du fa jugg yool yaa ko waxal sa bopp ñun daal li ñu xadiis wax lañu gëm waaw ngir wan ne yow ku sell nga wala yow sa dëkk déet ñun daal li xadiis yi wax mu leer nañ lañuy wax laa yasauna illa ma qaala allah wa rasuluhu ñun daal bu yaatu ci ñun lu dul li buur yàlla wax ak ndaw bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa inna ala kulli naqbin minha malaa'ika yaxrusuunaha mu ne gis nga ñaari dëkk yi dajjaal ne gaa yi léegi wax na man maay almasiix maay wër fu ne ak sama tànk ci kaw suuf ba mu des Makka ak Medina mu ne gis nga gis nga ñaari dëkk yooyu ci yoon wu ne wa inna ala naqbin minha nekk na ci yoon wu ci dëkk yooyu le malaayika ay malaaka yaxrusuunaha mooy mbedd mu ne ci mbedd yooyu day fees del la ki malaaka mbeddu Makka yi day feesi malaaka mbeddu yi day feesi malaaka ñuy ku nekk malaaka yu nekk di préserver di wattu dëkk ñaari dëkk yooyu le ngir man duma fa dugg ak ñi ma àndal léegi xaalat loolu la euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam foofu la yemale lii Tamim ad-Dari nettali ko Sayyidatu Fatima bint Qays miy nettali mbirum radiyallahu anha nee na moo tax mu ne qaalat qaala rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaam abu amir ash-sha'bi danga may laaj ma nettali la loo xam ne kenn net kenn nettaliwu ma ko maa ko digg ci yonent bi alayhi salaam ne qaalat mu ne man fatima na qaala rasulullah yonent salaam ba mu nettalee ba fii mu ne wa ta'ana bi maxsaratihi fil minbar waaw mu daal di jël yat wi mu doon yor Hmm? bi mu doon yor nga xam ne bu doon xutba mooy bi mu doon téye yatam woo ware mu daal di koy jam dóor ko ci dóor ko ci minbar bi dóor ko ci minbar bi ah wa ta'ana bi mixsaratihi fil ci kaw minbar bi la ko dóor minbar bi mu taxaw ba pare ne haadihi tayba haadihi tayba haadihi tayba ya'ni al-madina la yonent mi alayhi salaatu salaam ne bi mu ci dóoree lool ne haadihi tayba ne leen suuf si fii ma ne muy Medina gi mooy tayba tayba gi dajjaal wax dëkk bii la bu dee xamu ngeen woon ban dëkk lay wax naan illaa makka wa tayba yëg leen ne tayba mooy sama dëkk bii haadihi tayba mooy dëkk bu sell bi talaab haadihi tayba haadihi tayba wax ko ñett yoon ne leen yaani mooy lim ci jublu mooy almadina mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne leen alaa mu tegal leen ci yonent mi mu ne alaa yéen ñi waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa attirer leen seen maa ngi attirer seen attention déglu leen hal kuntu haddathtukum zalik maa ngi leen di laaj yéen mbooloo mi ci jàkka ji est-ce que lii nii nettaliwu ma leen ko woon li kii nii ñëw nettali ma muy tam yi est-ce nekkuloon dama leen nettali woon est-ce que nettali woon naa leen ko avant wala déet ah fa qaala annaasu nit ñu newoon ca biir jàkka ja ñépp ñu ne na am ñu ne ko wax nga dëgg de aha kay yonent mi alayhi salaatu salaam lii kay doon nga ñu ko nettali laata kii fi ñëw moom doon nga ñu ko nettali mu ne leen yonent mi alayhi salaatu salaam biñ nee lo biñ nee na am mu ne leen fa innahu an al madina wa makka makkata alaa innahu fi bahri shaam aw bahri alyaman waaw laa bal min qibali almashriqi maa hu min qibali almashriqi maa hu min qibali almashriqi maa hu wa awma bi yadihi ila almashriq allah allah qaalat Faatima qaalat fa xafidtu haadaa yeneen mi aleyhi salaatu salaam bi mu leen nii est doonu ma leen woon nettali lii avant ñu ne ko waa ah, kay mu ne fa innahu bu ajabani xadiisu tamim nettali tamim bii mu ma nettali te ma taxaw nii di leen ko nettali yéen sama saxaaba yi daf maa yéem ba ma gisee ne moom li mu nettali mu dëppook la ma leen doon nettali avant mu fi ñëw waaye mu dëppook la ma leen doon nettali di leen wax ne al madina mahruusa te xaram la la ma leen doon wax bu yàgg naan leen medina gii xaram la man dama koo def xaram comme ni sayyidina ibrahim daal di defe alayhi salaam defe makka xaram fu buur yàlla ormal te di ko wottu loolu ni Makka def loolu laa def Medina la ma leen doon wax ci Medina kene fii al madinatu xam nga al kalkiir waaw Medina dafa mel ni gis nga forgeron bi li muy lakk noonu pour bu bëggee fer bi gën a rafet gën sell ni mu koy lakk ngir dindi liy salte ci fer bi ba mujj weexaat tëgg li mu leen di tëgge Medina noonu lay def nit ñi moo tax day sànni yi nga xam ne mooy yu baaxul yi ci ne waaw te al imaan mu ne woon gën yàlla day delluwaat ci ngëm ci Medina day ñëw Medina di fi dellu comme ni jaan gi di delloo bu amee problème ca biti wala mu dem defi bi wala ut li muy kii ni muy delluwaatee ci joxoom mooy kàmbam gi mu dëkk fa mu nekk na mu fay delloo noonu la ngëm yàlla al iman di delloo madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wasalaam ndax mooy cosaanu ngëm yàlla ndax fii mooy madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam mu ne leen mu dëppoog li ma leen doon wax tamit ci Medina wa an wa makka waaye li ma leen doon wax tamit ci makka ci ngëneel yi mu am ci kaw yépp bépp ville bépp dëkkuwaay awwalu baytin wudi'a linnaas lalladhi bi alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innahu moom dajjaal fii bahri shaam aw bahri yaman waaw mu ne moom de mu nga ca baxru Shaam wala baxrul Yaman géeju Shaam wala Yaman waaye yonent mi alayhi salaatu xam na ne moom xamul fi mu ne xam na fi mu ne mais mu nee fee la ne gaayu dañuy tiit ah waaye ngir maslaxaay jullit yi mu lëntal mbir mi xanaa tamit miréer ba sànni mbir mi sànni leen ba mu même bu dee ñoom dañu gëlëm xamuñu fan lañ ne waaye yonent mi salaam boroomam xamal na ko fan la dajjaal ne mu ne leen mu ngi ci géeju yaman mu ne leen walla aw walla boog baxarul mooy léegi mu def ne sii mu ngi géeju yaman wala géeju Sham laa ginnaaw gi mun een waaw kon waa yaman dañ ne saay problème nag mu ngi door a xew nag parce que kon mooy dajjaal suñu kër la suñu la njëkk yëwa ah. hum hum laa ilaa mu ne leen nag bam ne Sham tamit mu xam ne loolu waa Shaam te mbir mi yëngale mu ne leen laa bal min qibalil mashriqi ma waaw mu ne leen moom mu nga côté mashriq mooy ci géej yoo yële fa féete mashriq orient waaw maa bi ziyaada la du ne day dellu maa huwa mooy dañ ko faa dellu mais bal laa bal min qibali al mashriqi huwa mu nga ca côté ba ca féete ca mashriq léegi bu ko defee kenn du ne waa ca Sham la ne kenn du ne ca Yaman la ne mooy fu ne la mën a ne waaw dal di koy répéter min qibali al mashriqi ma huwa min qibali al mashriqi ma huwa wa awma ab yadihi ila al mashriq mu ne leen mu nga ca côté mashriq ca peggu mashriq fa ne mu joxoñ baaraamam bi moom alayhi salaatu wa salaam mashriqi fa nga xam ne mooy mashriq ci orient ne foo fële la ne waaw léegi ah, mooy xam nga ñaari géej yooyu lañu takkaloo mooy baxaru Sham ba baxaru baxaru Sham mooy ban ban ban ban fa ne Méditerranée Méditerranée boo wàccee jaar ba ci ay Yaman sud bi mooy lan dañoo taqaloo moom xam na fu mu féete waaye iltibaas boobu moo gën ci xeet wi mu ne mu joxoñ ca mashriq ne foofale la ne sayyidatu Fatima ne fa xafitu hada ba ma déggee loolu ma jàpp xadiis bi takk ko léegi nag foofu la xadiis bi yem léegi bu bari ay njàngat la te bi ci gën flagrant te giñ cee feeñ mooy ne dajjaal nit la masiixu dajjaal nit la boo xam ne mu ngi dund waaw masiixu dajjaal nit la kuy dund koo xam ne mu ngi dund dañ koo yeewu fa mu ne moo tax képp koo xam ne dafa ne masiixu dajjaal dafa laaj dégg-dégg ab système la wala benn bëtam boobu xadiis bi wax mooy ne wax naa la qad rawaahu al ahmad wa al abu daawud wa nasaa'i wa tirmidi wa ibnu maaja wa gayruhum ñoom ñépp soloo ko ak al muslim mi moo tax képp koo xam ne nee na la ab sistem la wala mooy benn système boo xam ne moo fi ne nit ñépp ci lañuy ne mooy représenter benn gis regard bu nit ñi am lépp di capitalisme wala ab télé mooy télé mooy kooku waxu la am day expliquer lu tax day expliquer parce que lii dafa leer nañ Seydina ma euh, Tamim gis na Masiixu Dajjaal muy nit koo xam ne ku ngànde la une personne géante ba moom mu jaaxal leen te nekkuloon moom rek trente personnes lañu woon ñu yeew ko takk ko bam ne ngondu mu nekk ci île nan nga mën a waxe naan kon loolu ginnaaw lii nan lañ la mën a waxe masiixu dajjaal système la pour lan pour rek pour seen gëm-gëm façon gëm-gëm yéeg yi nga xam ne moom lañu teg lañu gëm ci ay caaxaan ñu xam ne bu ñu gëmee loolu bu ñu gëmee xadiis yi nii mooy day daj ji ñoom seen façon li ñu gëm en fait seen fondement ngëm mooy wadd ñu nekk fi naan dañ koy daa laaju dégg-dégg nit ku ñu gis lan la laaj ab dégg-dégg nit ku taxaw di wax naan ay na la nettali leen ma ci ci ci ci naxlu baysaan nettali leen ma an an nabiyul ummiyin yu mel noonu nan ngay ñëwe naan kooku ab système système nan lay taxawee naan nettali leen ma xanaa du nit bu ñu gis te nga fa mu ne am espion boo xam ne moom lay àndal mu koy espionner léegi yow boo ma nee ab système la léegi jassaasa bi mooy kan hein moo tax yooyu yëpp qawlu kadibin wa buhtaanin wa zuur loolu waxi kàcc la yoo xam ne nekk fa sax di déglu ña koy wax mooy vraiment xaw ma ku koy déglu ña koy wax kan moo ci tane waaw parce que ñooñu waruñu woon nag ñooñu mais nag mooy suñu réew yi lu waaye neex wax bu doon réewum jullit faagaagal nañ leen bu yàgg waaw waaw mooy kon dajjaal ab nit la ab nit la ab nit la boo xamante ni nii <clears throat> mooy moom day génn fa nga xam ne fala ne ta am na leneen muy këne euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam kii Seydina Tamim Seydina Tamim am na benn particularité bu mu am mooy ne mooy saxaaba benn boo xam ne moom gis na dajjaal alhamdulilah moom gis na dajjaal gis na dajjaal léegi kooku fexe leen ngeen ko yow ki nga gis ab système la wala bon télévision nga gis. wax waxi caaxaan yooyu vraiment waxi caaxaan la ñu jàpp ne nag ñi koy wax ñu ngi ci dara te kenn ñemewuleen a wax li ngeen di wax demewul nii te pourtant dafa leer il fi nga wax xadiis yi kese waaye kan moo koy wax kan waaw mooy ci ñu ne ci rajo yeeg télé yi bien sûr ñoo tax ñuy wax sinon gars yi dañ koy euh, mbooloom ibaab yi ñoom seen yoon newu ci ñoom ñoo ci gën a sincère ñoom moom bu ñu ñëwee bay wax ci yooyu. dañ ciy wax ëndi xadiis yi mu leer léegi nag ku mer na mer ku mu kii na kii mais dañoo amul audience ñooñu kat moo leen ci seen conférence yi lañ koy wax ak seen xutba jumaa yi man mii dégg naa ci xutba jumaa boo xam ne loolu sax c'est rare di dégg Sénégal sax ñuy waxtaane masiixu dajjaal sax ci boppam moo raar dañuy bàyyi caaxaankat yi ñoo koy waxtaane waaw caaxaankat yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di la wax façon wax yi ma wax naan dafa laaj dégg-dégg c'est que kooku liñ ci jublu dajjaal du ab nit ab lii la kooku moom day expliquer mooy waxul dëgg waaw waxul dëgg parce que dafa leer nàññi xadiis yi leer naññ muy nit ku ko xam ne Seydina euh, euh, euh, <coughs> Tamim da koo gis yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw nettali ko ne lii dëppoo dafa dëppook la ma leen doon nettali waaw moo tax ma ñëw nettali leen ko mu ngi nii Tamim toog léegi kon nan ngay waxe di wax naan ay kii la mooy ñooñ lañuy bàyyee ñu ciy wax di fontoo ni ñi ci tele yeeg ci rajo yeeg di wax lu ne mais ku wax dajjaal lu leer rien demal rek ci saxi imam muslim kitaabul fitan nga jël partie bi wax ci wàllu masiixu dajjaal nga toog ci télé bi wala rajo bi ex waxumal sax ngay expliquer mais firi leen kese doo gis gaay def parce que dañoo nekk réew moo xam ne lu waay wax ñu ne diw ci jublu du comme que ñi dëng bari mooy loolu la ñi dëng bari te fa te li garaaw mooy ña dëng mooy ña nga xam ne ñoom lañ ne ñoo yor diine ji ñoo fële ëppee du ñoom ñépp dëng bien sûr mais ñu bari ci ñoom dañoo dëng de ce fait nag mooy daanaka <clears throat> loo wax rek am na koo réew moo xam ne <clears throat> mbirum sharia boo ciy wax yëfi l'islam loo boo ci waxee lu leer rek am na koo mais loolu problème la problème la fii mu ne ku naroon a taxaw di wax ci wàllu koor ci lislaam kese wax ci koor nga gis ñu tëb ne am na ñoom diw lay gaaruwaale attey koor mooy lan attey julli mooy lan ku bàyyi julli lan moo la ciy fekk jullit nga am du jullit ak yu mel noonu waxuma la bañ lay woowale benn maqaama boo am ku ko wax ku ne biir senegaal ci rajo gaa yi ne diw ñoom diw la ci jublu te boo mayul ñoom ñu ñëw tiim rajo ba ne dañ koy toj wala ñu dem sa kër ne dañ lay assassiner wala dañuy toj sa kër wala ñu ñëw di la xoqatal naan la retirer li nga wax te pourtant waxoo dara du alxuraan nga wax de ak ay xadiis ñu ne retirer li nga wax ndax ñun nga ci jublu ba pare mooy bu doon ne sax ñoo xam ne ay ay ay fokat lañu ay caaxaankat lañ ci biis bi lañ ne ñu ne loolu moom garaawul mais ñoo xam ne nee nañu kat buñ doon wax ci l'islam ñii bu l'islam mooy seen kër nee nañ la fekk baax te ñoo yor diine ji ñooñu ñooy kaas nga jóge foofu di wax ci masiixu dajjaal ñu ne la ñeneen ñële li ci jublu kon nag mooy ñii ñëpp comme que yii yëpp yow waroo mën a wax ci suñu rajo bi parce que dañuy indil ay ennui kese ay problème te bëgguñoo am problème ak dara réew mi réewum jàmm la jàmm kay mooy nga wax dëgg réewum jàmm moo xam ne yéen seen seen seen seen seen apparence su jàmm boobu teguwul lu dul ci nar ak raag galante gannaaw loolu du jàmm loolu musiba la di musiba la bala ngeen koo xam mooy moo tax moo tax premièrement duñu jóge ci ay problème yoo xam ne ñoo gën a tay ñoo gën a xam li tax mu dal waaw ñoo gën a xam lu tax mu dal ñu waaye kenn ñemewu cee teg baaraamam te kenn parewul ngel faj ko ndax intérêt yi ñoo bari te intérêt yi sëriñ la ak intérêt yi politicien ak intérêt yi borom borom ndomba ak boroomi alal ñoo dajaloo nag nekk ci former benn système boo xam ne kulluha baatil kulluhu baatil lépp neen la mais kenn du ko toucher kenn du ko toucher loo wax loo wax ci diine ji ñu ne man ci jublu waaw loolu mel ni la alquran doon wax yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim humul adu qaatalahum allahu annaa yufakuun wal iyaadu billah mooy mel ni comme naafiqi li ñu doon def ñoom nga xam ne yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim nañu def attention nag parce que buñ jàpp ne naafiq yooyu mooy ndax yenn yi mënoo ko mel ba pare jàpp ne yow saadiq nga waaw te xatta yow bu dee Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo doon tiit ci nekk naafiq lan ngay xalaat ci keneen ku dul moom waaw te bu dee ne ñun dañuy tay siamaa gis loo xam ne lii mooy sharia ñu ne ñu teg ko fële di doxal suñuy caaxaan ñun bu doon jamonoy saxaaba yi ne dog nañ suñu baat bu yàgg ak ku ñu man di doon xawma xalifa lañ koy woowe wala ndongo la wala sëriñu daara la wala lu man di doon gaa yi bu doon jamonoy saxaaba yi dog nañ sa baat de bu baax de bu yàgg yow moom existé to nag ñooñu wala classe yu mel noonu ñooy taxaw ñu ne ñoo yor diini ji ñenn ci ñoom kenn manu faa wax lu leer moo tax yenn yi sax boo koy wax gars yi dañuy jàpp ne yow fii mu ne xadis bi yaa ko créé wala yii nii existé wul woon parce que lan ay wolof lañ parce que wolof amul xam-xam c'est ça parce que gars yi ci boppam ñoo bëggul nit ñi jàng te arrangé wu leen ñuy jàng yoo xam ne nañu mokkal alquran waaye bu ko kenn gëstu xadis moom du suñu mbir en tant que sénégalais xadis xamuñu xadis loolu moom. lool buñ ko xamee biñ ñi ci commencé góorlu ci sénégalais yi ci xadis yàngul yàngul ñi ma ci mag bariwuñu ku ma ci mag liñ ma mage mage woo ma loo xam ne ab génération ma amul doonuñ ko woon toppatoo mooy du suñu mbir waaw loolu moo tax moo tax muy muy muy daal di nekk loo xam ne day day bizarre waaw day bizarre lool sax te pourtant ñaari téere yi gën téere bi deuxième téere bi gën a siiw ci l'islam muy saxiixu imaamu muslim ginnaaw alquran saxiix imaamul buxaari sax imaam muslim boo demee ci saxiixu imaam muslim fekk fa xadiis yi wax ci dajjaal mu leer nañ waaw te yonent bi aleyhi salaatu salaam kon gis nañ ne kon affaire bi leer na jarul polémique wax ju bari képp nag koo xamante nii. xam-xam da koo dikkal ginnaaw ba nga xam ne ci la ne ci réer mu continuer ci lim ne kooku bu ëllëgee du ŋàññ ku dul boppam waaw du ŋàññ ku dul boppam te nag nit dangay am ful dëgg la man lii lañ ma masa wax moom laa masa yaakaar ne moo ne bu ma gisee dëgg nu may def hein pour protéger intérêt yi ay nit tax may wet bi li nga xam ne moo sax ci ci waxu yonent bi sallallahu alayhi xanaa man damay xaru damay xaru pour kan koo xam ne jaru ko parce que ku la taxa mooy yàlla ak ku man di doon jaru ko dara la ko jaru waaw jaru ko de amul nit ku jar ngay mooy yàlla nga xam ne lii leer na nga bàyyi ko fi bañ koo topp parce que di défendre intérêt nit koo xamante ne nii ma ne àddina bii lu la fi dal dara la ci dul man lu bari tus la ci dul man mu lay gëmloo na yow yawmal qiyaam manal na la dara boo yeewoon waroon nga na xam ne ku mënal ci àddina bii nga xam ne am na fi sax ñu koy déglu am na ñoo xam ne sax bu leen woowoon ne leen defal ma yenn faveur ci politiciens yi borom dombo yi ñu defal ko malgré ça yow am na problème yu lay dal yoo xam ne du ci man dara bu la nee yawmal qiyaam gëñu jëm nga xam ne laa yanfa'u yawma laa yanfa'u maalun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim bés boo xam ne du jariñ alal joo am wala juñ lay jox du la jariñ wala banun du doom yoo am yoo xam ne tegoo leen ci diine ami doom kese du tax nga mucc lu dul ku dikkal yàlla ci xol bu sell muy xol boo xam ne dafa fees ak kalimatu laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah xol bu feese noonu mooy mucc boo xam ne dafa fees ci laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi subhaanahu wa anna muhammad que seydinaa muhammad rasulullah mooy ndaw yàlla loolu la lu dul lii nii du fa jariñ dara bés boobu nga xam ne yawma yafirru al mar'u min axi ah wa ummihi wa abi wa saaxibatihi wa bani bés bi nga xam ne nit ki day daw yéeféer bi day gis ak ki dafa deful dara day gis ndeyam di ko daw ak baayam ak frère am ak doomam ak wa fasilatihi ci beneen bi allati tu wii kooku bu la gëmloo ne foofu mënal na la dara te àddina bii bari na fi yum la mënalul yow yaa waroon a xalaat xam ne lii mënula ne waaw bu fi nekk nag nekkub supporter di supporter ñoo xam ne ci neen lañu ne parce que parce que ay château yuy wadd la waaw bari na ñoo xam ne bu ñu déggee lii mbir mi da di jaaxal ak tamit noo parce que ñu ngi xool naan diw noo non parce que diw quand même diw kilifa gi mu doon ak li mu wax ci affaire bii nii wuuteeg yow li nga fi wax nii naan xadiis bi lii la wax non diw moomu kan mooy ñoom parce que dañoo deful li Seydina Ali waxoon radiyallahu anhu jël leen dëgg ngeen teg dëgg ba pare ngeen fexee jël nit ñi di leen ci jaaral ku fi jaar génn dëppook dëgg ñu xam ne nitu dëgg ñaa ku fi wuteeg dëgg ñu xam ne du nitu dëgg ñun loolu lañ deful ñun dañoo samp ay nit ba pare jël dëgg nag ne ko ñëwal nga jaar ci ñii boo dëppook ñoom yaay dëgg boo dëppoowul ak ñoom doo dëgg lool kese ñu dal looloo ñu dal looloo ñu dal te bu ñu xamee ne <coughs> boo xamee lool nag mooy yooyu yëpp du nekk obstacle lu waay màgg màgg ak lu mu tollu tollu yonent mi alayhi salaatu wa salaam mu féete kaw ñépp te waxam qawluhul qawl bal qawluhul fasl waxam mooy teqale bu xasee wax jeex na ku la fi wax lu wuteeg lu yonent mi alayhi salaatu salaam wax waxul lu am waa jooju waxul lu am kon nag bu fi nekk supporter di tàccoo ko supporter ñoo xamante ne nii wallaahi bu yowmal qiyaam boo fi toppee ginnaaw bi nga xamee lu leer nga ne malgré dama leen di topp <laughs> di nga bokk bu la buur yàlla gindiwul yërëmu la deful la dara nga échappé dinga bokk ci id tabarra alladina taba'u min alladina tubi'u wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al-asbab waaw nu mu siiw siiw lu baayam baayam di nekk waliyu bu mag bu kenn ràññ nekkul di nattable dara loolu warulaa dugal ci moom mu wax lu dul noonu wuteeg yonent bi aleyhi salaatu wa ko ciy jàppale ndax fàttalekul id tabarra alladina taba'u min alladina tubi'u suñu boroom wax na ko suñu yonent bi alei satu ne ko fàttalekul yawmal qiyaam bés ba nga xam ne lay deñ ba set wecc ladina taba'u gaa yi nga xam ne ñoo doon toppaati ñëw ba yawmal qiyaam naan yow daal yow deñ naa ci yéen min alladina tubi'u ñu deñ ca nañ doon te ñoom lañ jàppoon ne ñoo leen di sauver fii kat ñu ñëw ba fii xam ne gaay ci neen lañ leen tegoon waaw ñii dañ doon fooy seen seen xel yi ñu bëgg génn ci seen topp bëgg a deñ ci ñoom lu tax war a awul adab parce que dañoo gis mbugal mbugalum yàlla lañ fi nekk lañ gis mu leer nañ ñu xam ne tey yawma laa yanfa'u saadiquun yawma yanfa'u saadiqiina sidquhum bés bi nga xam ne ña dëggu woon la leen fay jariñ mooy seenu dëggu seenu ngëm yàlla waaw ku gëmul woon yàlla xalboon salim boo bële mooy dëggu gi yow nag boo ñëwee loolu dëppoowul ak li yonent mi alayhi salaatu doon wax mooy dëgguwoo te yaa ngi ci problème wa ra'awul adaab te buggal ngay gis wa taqatta'at bihimul asbaab bépp lien bu leen lié woon ca àddina moo xam ñu naan sama taalibe la woon sama sëriñ la woon sama naw la woon sama kii la woon sama naataango la woon manuma woon a def lu wuteeg looloo lu muy wax ak wala yooyu yooyu yépp dog waaw yépp dagg waaw kon nag ñun nag bala ñoo looloo dal ku fi gis lu leer lu wuteeg li nga jàppoon ak foo man di nekk yoon woo man di nekk nga gis ne lañu newoon walla boog ña ciy woote léegi lañuy wax wuute na ak sunna baafaa baleen ca wax joo jële ñu ne ci boo leen ci mënee génn yow nga génn leen ci mais yow moom na nga banu boo ko manul yow na nga sauver sa bopp waaw te bu kenn parce que nit ñi boo dañ may gisee xam nga suñu réew yi ak suñu société poids wu poids wu société bi dafa diis nan lañ may gisee ak ci problème lay doon loolu lépp nag danga war a xam ne loolu moo fi masa am saxaaba yii radiyallahu anhu bi ñuy gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam simple gis nañ Seydina Ousmane Ibn Affan bi mu tuubee frère baayam bi da ko doon fitnaal comme niñ ko gisee ci saxaaba yu ne waaw mais dañu supporter lépp ndax xam nañ ne li ñu ne mooy dëgg mbir yi nag du ne àdd lislaam boo ci newee léppay nooy kese du loolu am nay nattu waaw moo bind asamaan ak suuf li lu yabluwakum ayyukum mawta wal xayaata deew ak dund ngir mu nattu leen kan moo gin a rafet jëf foog suñu boroom nattuñ bu ñu foog ne dañu naan aman naa rek afa xasiban naas ndax nit ñi dañoo yaakaar ne dañuy taxaw rek naan gëm nañ yàlla wa laa yuftanun te du ma leen examiner nattu leen te ma woon ñi leen jiite woon wat naa ne dinaa leen nattu comme ni ma nattu woon ñi leen jiite woon ba buur yàlla xam ni dëggu xam ni nga xam ne waxuñu dëgg mooy wute nañoo ngëm nga ñuy woote ak li ñu naan ñoo gëm yàlla ñoo gëm yonent bi alayhi salaam ku gis waxam seen wax bàyyi ko fi topp waxu ko topp mooy gëmoo leen dangay wax lu la neex waaw kon moo tax affaire dajjaal dafa simple gars yi liñ lay wax ak système la ak waxuñu dëgg dajjaal nit la comme ni nga ko dégge ci xadiis bii nii indal imaami muslim xoolal yonent ma lay saam li mu doon wax ne est-ce que dëppoowuloo nag li ma leen doon est-ce que nettaliwu ma leen woon lii avant al imaam eh, eh, eh, muslim ba léegi dafa solo ci seydna abdallah ibn umar radiyallahu taala anhuma mu ne anna moom mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam zakara dajjal bayna dhahranayni nas fa qaal mu ne moom seydna abdallah ibn umar yonent bi alayhi salaam dafa tudd mbiru dajjaal ci biir nit ñi fa qaala mu ne inna allaha ta'ala laysa bi a'war alaa wa inna almasiha dajjaala a'warul ayni al-yumna ka annahu ayn ka anna aynahu 'inabatun ta'ifa taafi'a waaw mu ne ala mu ne yonent bi alayhi salaam dafa wax tudd ki nga xam ne mooy dajjaal doon doon doon leen xupp ci wàllu mbiru dajjaal waaw parce moom lim leen ci xuppe amul benn yonent bu ko def avant te amul benn yonent bu mas ñëw boo xam ne mas naa ñëw ci kaw suuf lu dul ne mettre na en garde ay ñoñam ci fitnaay masiixu dajjaal wallahi maa la ko wax boo bëggee demal ci saxiixu imaam muslim baabu dikru dajjaal wa sifatihi wa ma ci kitaabu alfitani wa ashraati saa al imaamu anas ibn malik radiyallahu taala anhu mu ne maa yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaala rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na maa min nabiyyin illaa waqad anzara ummatahu al-a'wara al-kaddaaba alaa innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi a'wara wa maktuubun bayna 'aynayhi kaaf faa raa ay kaafir ci beneen riwaaya bi mu ne yaqra'uhu kullu muslim yaqra'uhu kullu muslim waaw Anas mu ne yonent bi amul benn yonent ma min nabi amul benn yonent lu dul xupp na ay ñoñam attirer seen attention ci mbiru masiixu masiixu dajjaal waaw amul benn yonent bu suñu boroom ma sa yónni ah lu dul ne daal dinay xupp ay ñoñam ci musibam masiixu dajjaal mu ne alaa waqad andara qawmahu al awara ki nga xam ne benn bët la am dafa pat mooy beneen bët bi du gis waaw beneen bët bi du gis al awar al kaddaaba kàcckat bu mag bi ndax dinañ la wax léegi lan moo tax dajjaal li kàcckat bu mag te ñun gis nañ sànq lim fi wax nii léegi ci lim wax ñoom Seydina Tamim mooy dëgg la mais malgré tout ça comme saytaane rek sadaqa ko huwa kadhib wax na dëgg tey waaye kàcckat bu mag a waaw mu ne amul benn yonent lu dul ne mettre na en garde ay ñoñam al A'war al patt bi waa ji nga xam ne benn bët la am al kaddaaba kàcckat bu mag bi alaa innahu A'war alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa waawee déglu leen innahu dajjaal de masiixa dajjaal A'war moom benn bët la mooy benn bët bay gis wa inna rabbakum laysa bi a'war parce que bokk na ci ci dajjaal yi bu ñëwee danaan leen man maay seen borom maay seen boroom ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na nee na bu ñëwee day yor ñaari ñaari mbir lay yor ci côté ndejooram hein day moom day yor ajjana loo xam ne ajjana la ak safara waaw moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam wax ba léegi ci boo demee ci Sahih imam Muslim foofu mu ne ad-dajjaalu yonent mi alayhi ne muy xadiisu sayd fois ci Seydina Hudhayfa ibn al mu ne ad-dajjaalu a'war al-ayn al-yusra mu ne nag jufaalu sha'ri ma'ahu jannatun wa naar fa naaruhu janna wa jannatuhu naar yonent mi alayhi ne dajjaal de benn bëtu ndejoor bi càmmoñ bi yeneen mu ne ndejoor mooy bii dafa tëf mooy ne leeru gis ga la dul am moo tax benn bët lay gise dafa yor ajjana yor na ajjana yor na safara waaye la mu naan mooy aljana ci di ko gëmloo nit yi foofu loolu mooy safara la mu naan nag safara la di ci xuppe ñi ko gëmul te toppuñu ko mu ne loolu nag mooy aljana waaw